cheikh bi kii mu ni dafa am benn façon njaay boo xam ne yeesaa ci tribunaux yi lañ koy jaayee masalan koo xam dafa amel banque wala amel dara ba ñu saisir këram app nag dañ koy jaay mais jaay bi vente aux lay doon da ngay mën naa sax jaar cent millions ñu ni vingt cinq million ñii ni mën naa ci quarante ñii ni soixante ba àgg fenn mu ni ndax façon njaay moomu dagan na ndax du waxaale ci biir waxaale wala ndax sharia dina ko wéyal wala déet wala ndax day dugg ci eh, li ñu tudde bayul muzaayada wala du ca dugg alhamdulilah njaayini wi ñuy wax almazaadul alani noonu nga ko waxe noonu la demee day am lu bëgg a jaay ñu ñëw ne mi ngi nii lu ci waay man mbooloo mépp teew kii ne mën naa ci tàngam keneen ne teg naa ca dara kii ne teg naa ca dara ba bañ koy jox kenn ci ñoom charte bi mu am rek mooy prix bi na fekk ni wutal nañ ko prix boo xam ne bu ci àggee ñu jaay ko bu mu doon luñ ubbi noonu muy dem rek du am fu mu yem ba bu yàggee ñu mën koo jaayee loo xam ne du njëgam loolu rek la ci sharia di tere waaye su dul loolu moom njaayin woowu boroom xam-xam liñ ubbee ci jamono moo di lu mën a nekk la wallahu taala alam